asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi sant borom bi azza wa jall ndax mboolem cant yépp moom la ñeel moom allah subhanahu wa taala ñi ngi koy sant di sàkku ci moom di ko ñaan mu jéggal ñu <clears throat> di ko ñaanit it mu musal ñu di ko ñaan mu musal ñu ci sunu mbon mboni bakkan ak sunuy ñaawtee fi jëf képp koo xam ni sunu boroom tabaraka wa taala defal na la tawfiq ba gindi la amul ku la mën a sànk waaye képp koo xam ni sunu boroom seetaan na la ba nga réer amul kenn ku la mën a gindi ñi ngi seede amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul allah azza wa di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi jaamam la yonantam la ñu wëlbati nag ñu wëlbatiku di julli ci ki nga xamante ni nii mooy sangu bu tedd bi muy sunu yonant annabiyul mustafa wal xabibul mujtaba sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi ajmain bu ko defee mbokk yi loolee lenn la ci maanaam li ñuy faral di tàmbalee darsi muy la ñuy tuddee xutbatul xaaja léegoo léeg dana baax ñu jaar ci firi baat yi comme ñu ngi koy dégg chaque jour dana baax ñu xam baat yooyee la mu ëmb lu màgg la lu rëy la ma nga ëmb sant borom bi tabaraka wa taala kadalika di dimbandiku ci moom di ko ñaan jéggal di ko ñaan mu musal ñu waaye kazalika surtout ci sunu mbon mbonu bakkan ak sunu ñaawteefu jëf sunu bon bonu bakkan ak sunu ñaawteefu jëf surtout ndax ñaar yooyu dañoo bokk ci ña boroom xam-xam yi di lim boole leen ci nooni doomu aadama sunu boroom rekk moo ñu ci mën a musal yàlla nañ ci musal kadalika firndeel ne sunu boroom ka mu gindi kooku rek a jub te keneen mënu koo dëngal mënu koo réeral sunu borom bula la gindee gindi sa xol teg la ci yoonu siraatal mustaqim saxal la ci defal la ci sabaat nga am ci istiqaama amul ku la mën a réeral amul ku la mën a sànq bu ko neexee na làkk-làkk bu ko neex bu ko neexee na maîtriser xeetu xam-xam bu ko neex xam-xam bu weex moo xam wala xam-xam bu ñuul waaye ka sunu borom gindi defal ko googee tawfiq lu waaye am ci xeeti xam-xam moo xam bu ñuul wala bu weex lu waay mën ci xeetu làkk lu waay mën ci xeeti pexe kooku mënaloo ko dara ndax sunu boroom moo ko gindi waaye nag sunu boroom ku mu seetaan ci maandu teem ba nga sànku amul kenn ku la mën a gindi lu la waay bëgg bëgg bëgg lu la waay yërëm yërëm yërëm amul kenn ku la mën a gindi bu ko defee ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi dellu si waat ci sunu dar sa tawxiid ci sunu téere bu bees bi nga xamante ni ni mooy charx baadu fawaidi surati al fatiha njàngale wala leeral wala yaatal lenn ci njariñi wala njàngale yi aju ci saar wi di suuratul fatiha mu mel ni jataay bi mooy ñetteelu jataay bi ñi ngi ba léegi nag ci borom téere bi wone gi muy wone tolluwaayu saar wi na mu nekkee saar wu màgg ci lan ci wone ay turam yu bari agit di la won tur yooyee seen tolluwaay bokk na ca alfatiha ndax jiital biñ ko jiital ci mushaf bi mu nekk saar wi njëkk ci mushaf bi donte nekkut ne moom mooy la njëkk wàcce wàcc ca alquran kadalika donte am na ci borom xam-xam ñuy wax naan moom mooy saar wi nga xam ni moo njëkk a wàcc ci wàccin wu mat mais ala kulli xaal mooy saar wi ñu jiital ci mushaf bi mooy surat numéro un kadalika ummul quraan woowee nañ ko ndeyi alquran ndax maanaa ya nga xam ni moom la alquran ñëw di détaillé di faram fàccee moom daf ko ëmb ci généralité waaye kadalika tuddee nañ ko asabul mathani mooy juróom-ñaar yi ñuy baamtu ngir ne ay aayaam juróom-ñaar la ngir ne ay aayaam juróom-ñaar la waaye kadalika baamtu guñ koy bamtu ci julli ndax ràkka bu nekk faaw nga indi ko kon loolee dafay wone màggaayam ak reyaayam kadalika tuddee nañ ko salaax sunu boroom ci xadiisul qudsi muy xadiisu abi hurayra ca muslim mu tuddee ko julli waaye mbokk mi bàyyil xel bu baax ci sa julli aspect bi nga xamante ni nii mooy aspect pureté mooy aspect sellal mooy aspect tawxiid ci sa julli bàyyi ko xel bu baax loolee nag la la cay dimbali mooy nga teewlu ci julli julli gi yëpp waaye rawatina boo taxawee di jàng saar yi muy suuratul fatiha ndekete yow yaa ngi wax sunu borom mi ngi lay tontu yaa ngi àddu sunu borom di la tontu kon loolu def ko ci sa conscience ba boo taxawatee ne allahu akbar nga def li ñuy wax istixdaar mooy teewal am yëg-yëgu ne yow kat yaa ngi wax sunu borom ma lay tontu comme ni mu ñëwee ci xadis bi ci muslim te muy xadis abi hurayra jaam bi bu ne alhamdulillahi rabbil alamin sunu borom ne sama jaam bi sant na ma arrahmaani rahim mu ne sama jaam mi de daal dina may kañ maanaam baamtu na li nga xamante ni nii mooy sant bi daal na may tagg maliki yow mi diin mu ne sama jaam bi daal nay tudd sama teddange kon ñett yooyee sunu borom la ñeel iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunu borom ne lii nag sama diggante la ak sama jaam seetal lii muy ahd ak aqd maanaam kóllëre pacte booy sele di ko lan revivifier di ko lan di ko baamtu loolu danga ciy jàng lu am solo ndekete lu jëm ci wàllu pas-pas muy ngëm imaan lu jëm ci wàllu tawxiid ndekete dafa laaj beesal dafa laaj beesal xam nga tey fi ñu toll nii dangay ngay dégg ñu naan la dañuy jaay ay produits bio waaw gingembre bio boo ko jëlee daf lay rajeunir bu ko defee nit ñëpp daw parce que kenn bëggul màgget gis nga kenn bëggul màgget léegi nag yow bëggoo sa yaram màgget nga bàyyi sa xol muy màgget bëggoo sa yére màgget nga bàyyi sa ngëm sa imaan muy màgget di ràpp ndax loolu yàlla na mukk mangoog kon bee salaat kóllëre gi sa diggante digganteeg sa boroom beesalaat tawxiid gi beesalaat ngëm gi mu teg ci nag mu ne ñeel na sama jàmbi lu mu ñaan nga gis la des yëpp nag ñaan la bàyyil xel Cheikh Ousseynou mu ne la bàyyil xel soo taxawee taxawetee ci Fatiha ihdina siratal mustaqim ñaan gu rëy nga xam ni dafa ëmb gindiku àdduna gu àllaaxira siraatu àdduna mhm, te siraatu àdduna mooy islaam comme ni mu ni mu ñëwee ci xadiisu Nawaas ibn Sam'aan radiyallahu anhu wa siraatul islaam mu ne yonent bi nee na assiraatu siraatal mustaqim mooy islaam waaye siraat googee fii ci àdduna bàyyi xel siraat ga nga xam ne moo nekk alaxira muy jaaruwaay boobe nga xamante ni ña ngi ko tàllal ca kaw jahannama wa kaza siraatu yu maddu fawqa jahannamin fa muwaxidu naajin wa axaru muhmalu bàyyil xel siraat googee ca kaw jahannama lañ ko tàllal ku ne daa fa jaar wa in minkum illa waariduha waaye nag ku nekk ak na fay jaare am na ñoo xam ne duñu jégg dañuy rot am na ñoo xam ne dañuy romb mel ni melax siraatal mustaqim kon loolee yépp ñaan la ma ngoog siraata allazina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ñaan borom bi mu bañ laa boole ci ña nga xamante ni nii ñoo soobu yoonu ña borom bi mere ak yoonu yoonu ña nga xam ni dañoo sànku kon da ngay gis ne wax dëgg saar la wu màgg lu rëy mu ne suuratul faatixa nag juróom-ñaari aaya la ñetti aaya ak genn wàll dafa ñeel sunu boroom ndax tagg boroom bi tabaraka wa taala la ëmb sant ko ak tudd tedd ak lenn ca la nga xamante ni nii moom la jàmbi di dëxalanteeg boroomam ci ne yow dong laay jaamu ci yow dong laay dimbandiku mu ne loolee la ca des nag jàmbee ko moom muy ñaan ga muy ñaan ihdina siraatal mustaqim ba aaya jeex mu ne lii mooy maanaawu sunu boroom wax ja muy wax naan séddale naa julli maanaam fatiha kon yaani suuratul fatiha sama digganteek jaam bi nis fay ni ci digg bi bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.